boroom al iklil ak boroom ci euh, al mustadrak mooy yooyu yu jara xam la bu ko defee nit ci bañ a tombe nag foog ne nit ñi benn lañ te buñ benn imaam al qurtubi te loolu waxoon nañ ko léegi dañuy ràppale mooy lii dama ko posé bul indice bi moom waroon nañu xam loola kan la ndax euh, bu dee ci awaam euh, yi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 ñoom ñëpp ay Maliki yi mais que ne imaam al-Qurtubi bee kooku boo déggee ci Maliki yi ñu naan la imaam al-Qurtubi lu bari ñoom moom lañ ci jublu mooy comme rek comme kii duñ tudd mais mooy bu dee côté tafsir la ñuy wax da ngay xam ne la ñuy wax bu dee côté surtout bi mooy comme comme Ibn Rushd imaam Ibn Rushd tam mooy kan maam ji ngay wax wala sët bi ndax Ibn Rushd bi kese dafa am ñu ko tudd ñu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 yonent bi alei saatu salaam nee na bu ma leen digalee na ngeen ci def lu ngeen man bu ma leen teree nag na ngeen ba mooy ba moom amul pareeguma euh, tu sais je ne suis pas je je bon c'est que je ne suis pas je ne suis pas prête non yooyu amul lu xaram moom amul amul pareetu pare dangaa war a baax loolu yonent bi alei saatu salaam bu ma leen teree dara baleen jëf nag li nga man rek ngay def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 mooy dama joxe exemple football beeg yooyu mais presque domaine u caaxaan yépp musiciens yi tamit xam na seen pub yi xam seen tur yi boo moywul se bu njënnee euh, euh, euh, seen CD yooyu yekki ne waa mokkal na xoolal xoolal Sénégal yenn femmes moom dañuy teg dañuy fóot jël cassette bi dugal ci rajo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 mais ku ñu fi ne woon saway nit lu mu am am alal buñ na la woon ah sëñ bi yëg nga ne san sandaga de tey te duy fo ah, ku fa ñëw dinañ la jox un million un million deux nga toog sa kër ne moo man moom doyul moom man moom grawul mais bu dee loolu mooy affaire àddina mbir yàlla nga naan ay ay non man lu ma jullee doy na te nga mokkal yéen te loolu yàqu temps dafa loolu sax loolu loolu càggante la suñu boroom bi wax ci ay wal asr wad duha wal layli wal fajr loolu pour la la nga fo mais dañuy wanaale importance su wal fajr wàcc fajar bu xare wa duhaa yoor yoor wal layli gi mu wàcc loolu lépp wal asr daldi wàcc ci ci temps bi dundu yonent bi alayhi salaatu salaam ak temps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 li nga war a def defoo koo xam ne defoo li nga war a def un tiers bi defoo nan nga mën a taxaw sëñ am naa jot bayu ñàkk fayda yi ñu boole nga bokk wala nga ciy boole sa bopp di ci invité nit kon nañu nañu delloo suñu bopp te xam ne mbir yi bu bu dara ñoree dañ ciy ne bu la xam-xam ñoree waroo mel ni koo xam ne xam-xam ñoo ko dañuy góorgóorlu